idaa jaa'a ramadaanu futtixat abwaabu aljannati wa ghulliqat abwaabu nnaar wa suffidat ash-shayaatiin muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci suñu buntu bi suñu chapitre bi ci jotaay bi ñu génn euh, di chapitre deux cent dix-sept baabu wujuubi sawmi ramadaan wa bayaani fadli as-siyaam wa maa yata'allaqu bihi gisoon nañ xadis mille deux cent dix-neuf mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man saama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban gufira lahu maa taqaddama min danbihi walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis avant dernier xadis bi muy mille deux cent vingt mu ne wa anhu bi mu ngi koy jëlee ci saxaaba boobu ba léegi muy sayyidina mawlaana ad-Dawsi wa Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne annahu qa anna rasulallahi te ne yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na idaa jaa abu dikkee ramadaanu weer woowee di weeru koor ñu jeexaloon ci semaine yee génn bu dikkee futtihat des di ubbi ubbi gi jëgg tayo abwaabal jannati abwaabul jannati li nga xamante ne nii mooy bunti àjjana yi wa ghulqat ñu daal di tëj tëj gu naari buntu sawara yi waaw wa suffidat ash-shayatin ña nga xam ne ñooy shaytaane yi ñu daldi leen yeew takk leen takk bu dëgër ci jéng yi jéng leen waaw mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaam al buxaari na ko noon imaamu muslim abul xusayni ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom dong ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu ahmad solo woon na ko ci lu jiitu na ko noon solo na ko seen bokk seen seen taalibi al imaam ab at-tirmidhi ak al imaam an-nasa'i ak ibnu maaja al qazwini na ko noon imaamu maalik solo woon na ko lu jiitu kitaabu siyaam jaami siyaam indi na ko foofale moom Seydina Malik ibn Anas hmm? eh, eh, kon mu ngi noonee Allah <laughs> hmm? eh, kon léegi léegi ñu gis kon imaamul Bukhari naka naka nan la ko de al imaamul Bukhari na ko ci ay bërëb yu wuute hmm? kitaabu sawm baabu hal yuqaalu ramadan aw shahru ramadan ak kitaabu bad'il xalqi baabu sifati iblis wa junuudihi ah kon buñ gisee eh, benn ci yu njëkk wax kitaabu sawm hmm? waaye badul xalqi ci la indi kii bi exactement parce que bu dee euh, saw euh, sawm ila jaa ramadan futih futihat abwaabul janna kese la indi mais nañ jël beneen bi nga xam ne ci badul xalqi boobu moo niroog bi ci la indi complètement li sifatu baabu sifati iblis wa junuudihi mu ne haddathana imaamul Bukhari mu ne nettali nam Yahya ibn Bukayr suñu sëriñ di Yahya ibn Bukayr di Yahya ibn Bukayr ibn Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi mawlaahum ash-Shaami Abu Zakariya rahimahullah génn àddina la 231 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa al-Layth mu ne ki ñu nettali ma al-Layth de al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahmaan al-Fahmi Abu al-Haarith al-Misri al-Faqiih rahimahullah xaritu imaam Maalik génn àddina entre 94 96 génn àddina la 175 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii mu ne nettali na ma Uqayl di Uqayl ibn Xaalid ibn Uqayl al-Ayli Abu Xaalid al-Qurashi moom it al-Amawi al-Umawi mawlaahum eh, mawlaa Usmaan ibn Affaan rahimahullah wa radiyallahu an ali Usmaan eh, gam mu ngi génn àddina la 144 am na nag ay wute rahimahullahu ta'aala an ibni Shihaab moo ko jëlee ci ibni Shihaab di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihaab ibn abdillah ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra az-Zuhri gane addina lan cinquante génn addina lan cent vingt-cinq rahmatullah alayhi qala mu ne haddathani ibn abi Anas mu ne ki ma nettali man dong moom ibn ani ibn abi Anas mooy mbokk imaamu Malik Nafi' ibn Malik ibn abi Amir al-Asbahi at-Taymi Abu Suhayl kii mooy Abu Suhayl al-Madani nekkoon xalifu waa Banu Taym yàgg nañ leen a gis tàllale bi ñu gisoon nga xam ne ñoom la woon seen mbokk yi imaam Malik ak mbokkam yi di euh, euh, euh, bayti xam yi ak maamam yi moom mu ngi génn àddina ginnaaw saakanaan rahmatullahi alayhi mu ne waaw haddathani ibnu ani ibnu abi anas mawla taymiyin parce que mbokk mawla ñoom ci hadisu talha bi bi ñu fi gisoon ibnu ubaydillah foofu la woon tàllale boobu yaa ngi koy fàttaliku ñoom ñii la woon anna abahu ibnu abi anas mu ne ma moom baayam di Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Anas ñi ne Abu Muhammad al-Asbahi al-Madani génn àddina li gën a wér l'an 74 moom mu ne annahu kana moom sami'a Aba Hurayra mu ne dégg na sayyidina mawlana Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi ëpp li mu solo ci hadiisu Yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi hmm? waaw 5000 Euh, lu mu solo cinq mille euh, euh, trois cent soixante quatorze hadith ci Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda cinq mille trois cent soixante quatorze hadith voilà cinq trois cinquante trois soixante quatorze <laughs> loolu la solo mooy e, rasul muksirina ñi ëpp luñ solo ci yonent bi alayhi salaatu salaam mooy seen tête de liste sayyidina mawlana Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhu yaqul qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama idaa daxala ramadaan futtihat abwaabul janna wa ghulliqat abwaabu jahannam wa sulsilati ash-shayaatiin voilà fii mu ne wa sulsilati ash-shayaatiin voilà sulsilat mooy bële mooy ñu yeewu dëgër voilà mooy ñu yeewu comme suuf suuf fi mooy ci asfafat lañ koy lañ koy def waaw mooy dañ koy ufiqat shuddidat wa ufiqat bil aghlali asfafat mooy suffidat mooy al ghullu mooy yi nga xam ne jéngi yi chaîne yi nga xam ne moom lañuy ñuy loolu mooy yi mooy moom lañ koy chaîner moom takk takk ko moom seytaane yi mi nga xam ne ci modd voilà mu ngi noonee hmm? kon noonu la ko ne wa sulsilati shayatin moom al imaamu al Bukhari kanta al imaamu muslimu Abul Husayn rahimahullah moom nag moo indi kaddu yi nga xam ne moom la imaamu al Bukhari day eh, imaam an-Nawawi indi kitaabu siyaam baabu fadli shahri Ramadan foofu la ko indi daal ci indi ñaari version mu am na comme bi imaamul Bukhari bi nii wa sulsilat waaye bi njëkk indi version bi njëkk indi. ci juste rek kitaabu siyaam bi mu commencé mooy premier hadith dafa def kitaabu siyaam surah yi tudde baabu fadli shahri ramadan gëneelu euh, wooru koor hadith bi imam muslim jëkk indi ci kitaabu siyaam mooy hadith bii nii mu ne haddathana yahya ibn ayyub wa qutayba wa ibn hujra mu ne nettal nañu suñu ñetti sëriñ yahya ibn ayyub di yahya ibn ayyub abu zakariya al baghdadi al abid az-zahid rahimahullahu ta'ala génn àddina 234 rahmatullahi alayhi wa Qutayba mooy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah ath-Thaqafi mawlahu Abu Raja al-Balkhi rahimahullahu ta'ala génn àddina 240 rahmatullahi alayhi wa Ibn Hujr ak sama beneen sëriñ Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil Abul Hasan al-Baghdadi as-Sa'di al-Marwazi génn àddina 244 rahmatullahi alayhi mu ne qaalu ñoom ñëpp nee na haddathana nettali nañu Isma'il mu ne wa huwa ibnu Ja'far mu ne ki ñu nettali mooy Isma'il imaam Muslim ne mooy doomu Ja'far Isma'il ibnu Ja'far ibnu Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi mawlaahum Abu Ishaq min Abu Ibrahim al-Madani al-Baghdadi al-mu'addib al-qari' génn àddina lan 180 rahmatullahi alayhi an Abi Suhayl moom lañ gis sànq mooy mbokk imaamu Malik bi mooy Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi at-Taymi mooy Abu Suhayl ibn Abi Anas moom la ñuy wax. <laughs> Eh? ibn abi anas abu suhayl voilà kon mu ngi noonee hmm. léegi moom eh, eh, an abihi mu jëla ko ci baayam di malik ibn abi amir ibn amr gis nañ ko sànq kii mooy abu anas voilà ke ibn abi anas ki abu anas rahimahullahu taala an abi hurayrata gis nañ ko sa radiyallahu anhu anna annahu qaala anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa jaa'a ramadaanu futtihat abwaabul janna wa ghulliqat abwaabun naar wa suffidat ash-shayaatiin noonu la ko indee fii après mu teg ci ne wa haddathanii Harmalatu ibn Yahyaa at-Tujiibi al-Misri génn àddina la cent non deux cent quarante-trois wa qaala axbarana ibnu Wahb mu jël ko ci Abdallah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi génn àddina 197 qaala mu ne axbarani Yunus muy ibnu Abi ibnu Yazid ibnu Abi Najjar al-Ayli rahimahullah génn àddina 159 an ibni Shihab gis nañ ko naan an ibni Abi Anas gis nga moom la mooy Abu Suhayl anna abaahu kaana baayam di Malik ibn Abi Amir al-Asbahi haddathahu maamu imaamu Malik la haddathahu moo ko nettali annahu kaana moom sami'a Aba Hurayrata mu ne dégg na Seydina Abu Hurayra yaqulu qaala Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idhaa kaana Ramadaan futtihat abwaabur rahma voilà futtihat abwaabur rahma fii dees nañu ubbi buntu yërmande yi wa ghulqat ñu tëj abwaabu jahannama buntu jahannama yi muy sawara wa sulsilati shayatin kantaa ñi nga xam ne ñooy yi ñu daal di leen yeew ba ñu ne ngoddu ngoddu ngoddu daal di leen tegani dee <laughs> waaw kon mu ngi noonee wallahu taala alam kon nii la ko al imaamu euh, an-Nawawi euh, al al hafiz euh, daal indee rahmatullahi ala al jamii kon noonu la euh, hadis bi daal di ñëwee waaw léegi nag ana lëkkaaleem ginnaaw jàngale bi njàngat bi ana lëkkaaleem ak yi nga xam ne mooy suñu bunt bi nga xam ne moom la nekk dañ naan ne lëkkaale bi ak suñu bunt bi euh, mooy leer na mooy ngëneel gi nga xam ne moo nekk quand même ci sawmu ramadan ba borom bi tabaraka wa euh, li nga xam ne loolu la bëggal yiw gi mu bëggal jaam yi tax la nga xam ne bokk na li leen di fenkal bi tax jaamu yàlla gi du ñu ko defee li ñu war a def mu yeewal lañ ne muy saytaane yi waaw mooy mu yeewal leen yi nga xamante ne nii mooy saytaane yi waaw di wane kanam borom bi ñeewanteem gu rëy gi mu amal jaam yi ak teraanga bi nga xam ne moom la leen bëggal ngir ñoŋal leen seen koor te tamit solli leen lépp loo xam ne ay la wuy jóge ci saytaane yu gine yiis yi nit ñu bañ leen a yàqal seen jaamu yàlla juróoy jooñ nga xam ne borom bi nee na man la ñeel maa koy fay mu daal di def lan daal di leen yeew waaw waaw daal di leen yeew ngir ñu bañ a nekk ñoo xam ne dañuy ñëw di leen perturber kon nag ah, fadlu ramadan waaw waaw kon nag day wone kon weeru koor te loolu ramadan la wax ida daxala ramadan ak ida kaana ramadan waaw non seulement côté boobu waa yërmalay futtihat abwaabul janna waaw weer la woo xam ne dañ ci ubbi li nga xamante ni mooy bunti aljana yi da ko ubbaat waaw allahu akbar dañ koy ubbi allah xam nga am na xadiis bu ne Euh, buntu àjjana yëpp dañoo tëj ba mu des benn muy baabu taw ba ngi fàttale ko bi ñuy wax yan ñooy buntu àjjana yi ñaata lañu muy juróom-ñett yi léegi ban ban mooy lan baabu taw ba ñu boo fàttale ko boo delloo ci xadis boobu doon wax ca baabu buntu ngëneel xadis Seydina Omar ba ñu ne lu njàpp waxoon nañ la baabu tawba buntu la boo xam ne du tëj dafa ubbeeku du tëj lulul ilaa yawmal qiyaama ba yawmal qiyaama waaye bu ramadaan ñëwee yeneen bunt yëpp dañ koy ubbi futtihat abwaabu abwaabu abwaabul janna bis di ubbeet li nga xam ne mooy bunti aljana yi dañ leen di ubbi allahu akbar dañ leen di ubbi benn du ci tëju ci jégg dayo nag waaw ndax yërmande yi nga xam ne ñooy déverser waaw ci yi nga xam ne mooy jaami boroom bi tabaraka wa taala loolu lépp di wane boroom bi tabaraka wa taala ni nga xam ne noonu foofu la bëgg jaam yi ëllëg muy yawmal qiyam ñu daal di agsi foofee no ci ramadan ñu jaare ci ame ci seen gërëmu borom yi nga xamante ne moom lay déverser di ko wacce ci li nga xamante ne mooy jaamam yi allahu akbar waaw Euh, loolu nag léegi mu des léegi nag mu des euh, li ñu wax noonu ne sulsilati shayatin waa loolu est-ce que ça veut dire que yeneen jàngat waa shaytaane yi ah wala balaa sulsilati shayatin yaa futihat abwaabul janna hmm? loolu dañ naan la buntu yooyu xam nga gis nañ sànq ci riyaa imam Muslim futihat abwaabu rahma futti dañuy ubbi li nga xamante ne mooy euh, bunti yërmande yi Allahu akbar loolu nag dafa tax euh, boroom xam-xam yi am na yeneen riwaay yoo xamante ne imaam comme Abu Salih ci riwaayam foofu dana wa ghulliqat abwaabu naar falam yuftah minha baab wa futtihat abwaabul janna falam yughlaq minha baab wa naada munaadin ya baaghiya alxayri aqbil wa ya baaghiya alsharri aqsir wa lillahi utaqaa'u min annaar wa dhalika kullu layla allah foofu al imam an-Nasa'i ah, moom euh, hadis bi dafa ñëwee ci abu yu abu Salih Zakwan da koo solonoon Seyna Abu Hurayra mu ne leen saa saam nee na bu Ramadan daal di ñëwee duggee lii xew mooy lii la dañuy ubbi ah wulliqat dañuy tëj bopp abwaabu naari bunti safara yi falam yuftah minha baab amul benn benn buñ ci ubbi waaw ndax du jamonoy sànj am sànj du weerum sànjum yàlla buy wàcc déedéet yërmande kese wa futtihat ñu ubbi ci abwaabul janna buntu àjjana yi falam yughlaq minha baab moom it dootu duñ ci tëj benn waaw gis nga yépp koy ubbeeku du baabu tawba kese mooy ubbeeku da yeneen yi dañ koy fekk si ci ubbeeku allahu akbar waaw wanaada munaadin am aji woote nag daal di woote waaw ca kaw ñépp di dégg en ñu ko yàlla déggloo <laughs> voilà ab aji woote daal di dé woote yaa baaxi al xayri yow mi nga xam ne yaay sàkku li nga xam ne mooy yiw dëgmalal ndax buntu yiw yaa ngi ci weeru yiw yaa ngi ci jamono yiw yiw ngay ut dëgmalal waaw waaye nag yow yaa baaxi al sharri aqsir kanta yow mi nga xamante ne ni yow li la tax a jóg mooy lu yées waaw lu yées li ngay sàkku mooy lu bon aqsir euh, gàttaj loolu sa bopp téyel sa bopp téyel sa sa bopp ci ci mbon gi ngay ut ndax weer wi du weeru mbon waaw te na nga xam ne walillahi ngeen xam ne borom bi ñeel na utaqaa ñoo xam ne utaqaa na naar ñoo xam ne da leen di ci li nga xamante ne mooy sawara allahu akbar wa zalika mu ne loolu kullu layla nag guddi gu nekk la aji wax ji di wax loolee kon loolu lu rëy la voilà léegi nag am ci boroom xam-xam yi comme li imam al-Hafiz ibn Hajar wax rahimahullahu taala bi muy sara hadis bi indi ko ci kitaabu sawm ha baabu hal yuqaalu ramadan aw shahru ramadan foofu it indi na fa bi eh, mu ne qaala al-Halimi mooy wa sulsilati shayatin léegi mu des boobu ah waaw mais est-ce que loolu ça veut dire que kon bàkkaar dootul amati ah kenn dootul defati bàkkaar <laughs> parce que kat euh, loolu nu mu fa demee noonu ah kon ay bàkkaar du am ci weer wi ñu ne la loolu doyul ci li nga xamante ne mooy bàkkaar yi ah gën a xew tekkiwul ne saytaane yi kese ñuy indi bàkkaar ah bàkkaar du jóge ci saytaane yi kese bàkkaar day jóge ci an nafsul amaara bi suu bakkan bi lay jégale lu baax waaw <laughs> bu ñu foog ne euh, tout le temps am saytaane boo xamante ni saytaane moom fu bàkkaar amee saytaane la non samay an nafsu al hawa topp àddina sa bakkan ak sa bànneex mais yooyu ko rek doy nañu saytaane yooyu ay alliés lañ ñoo xam ne day leen di sukkandikoo ngir daal di lay waddal yow jaam loolu ça ne peut pas dire que comme que saytaane yi jéng nañ leen bàkkaar bu am mais leneen bi beneen source de bàkkaar yi du saytaane kese yi ma la wax nii ci lañ imam al-Hafiz mu ne qaala al-Halimi mu ne imam al-Halimi nee na yahtamilu an yakuna al-muraadu min ash-shayaatin man na nekk kon saytaane yi nga xam ne moom la ñuy jéng mustariqu as-sam'u minhum ñi nga xam ne ñooy sàcc di déglu ji waaw di sàcc di déglu euh, xabaaru asamaan wa anna tasalsulahum te seenu yeew yaqaw fii layaali ramadan duna ayaami keni ci guddi ramadan yi lañ leen lañ leen di yeew euh, du caagante bëccëg yi li annahum ndax ñoom kaanu nekkoon nañ muni'u fi zamani nuzul alquran min istiraq as-sam jamonoy alquran di wàcc dañu na tere woon ñuy sàcc di déglu euh, euh, di leen protéger asamaan si ba lu ñuy sàcc di déglu fa ziidu tasal fa fa ziidu at tasalsul mubalaghan ñu yokku nag yeew gi ñu leen di yeew ngir jéggal dayo ci wattu gi ñuy wattu asamaan si mu ne wa yaxtamilu waaye day yenu an yakuna al muraad anna shayaatiina laa yaxsuluuna min al iftitaa min iftinaan al muslimiin waaye loolu it mën na yenu ko ne saytaane yi euh, euh, euh, mooy ñoom du ñu amee ci fitnaal bi way jullit yi way wommatu yi ilaa maa yaxlu yaxsuluuna ilayhi ilaa maa yaxsuluuna ilayhi ci li nga xamante ne moom la ñuy jaje di ci jote ci li nga xam ne di leen fitnaal ci yeneeni weer yu dul weer woo listiraalihim lu tax ndax soxlaal bi ñuy aajowoo bés siyaami ci woor alladi fi nga xam bi nga xam ne bi nga xamante ne nii weeratu wi nga xamante ne nii daf cee nekk ah, fii xamaa xamaa shahawaat nga xam ne ci la ñuy doge li nga xam ne mooy bànneex yi weer woowu mooy lépp loo xam ne ndax lekk ak naan ak yooyu ak sëy day mooy shahawaat yi boo ko daggee ba doo ko def loolu mooy saytaane buntu yañ doon jaar yu bari day tëju voilà mu ne wa bi qira'ati al-qur'an wa dhikr ak tamit jàng yi ñu jàng al-qur'an ci weer woowu ko bari ak di loolu xam naa lii la mu ne wa qaala ghayru kudul moom nag alxalimi nee na almuraadu bi shayatin ba'duhum li ñu jublu ci shaytaan yi fii du shaytaan yi ba mooy yenn yenn shaytaan yi yenn shaytaan yi ba'du wa humul marada te ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy ñu gën a ñu gën a féppéerlu ko ci nga xam ne min hum ci ñoom mooy ñu gën a féppéerlu ko ci ñoom Euh, wa huwa maradatu minhum mu ne wa tarjama zalika sa lool koy kiiwe li nga xamante ne nii mooy defal na ko intitulé daal di koy def euh, buntam ki nga xam ne mooy al imam an an-Nasa'i alayhi voilà muy al imam Ibn Khuzaymah bokk mu ne wa tarjama euh, ta tarjamal na hmm, wa tarjama li daalika ibnu Xuzayma ibnu Xuzayma tarjamal na fii saxiixi ci saxiixam wa awrada mu daal di indi maa la nga xam ne axrajahu daal dina koy solo huwa moom wa Tirmidi ak al imaam ak Tirmidi rahmatullahi alayhi wa Nasaa'i ak an-Nasaa'i ak Ibnu Maaja ak al imaam Ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii' wal Haakim ak al imaam al Haakim min tariiq al A'mash ci yoonu al A'mash ak al Haakim fii min tariiq al A'mash jëlee ci yoonu al A'mash rahimahullahu ta'aala foofu mu ne an Abi Saalih an abi hurayra ah ah mooy xadiis biñ la doon wax sànq bu mel noonu la mu jële ci abu salih jël sayna abu hurayra bi laf bi ci kaar ida kaana awwalu laylati min shahr ramadan bu nekkee njaal beenu weer guddi ci ramadan suffidati shayatin dañuy yeew ñi nga xam ne shaytaan yi wa maradatil jinn ak ñi nga xam ne ñoo gën a ko ci jinn yi te ñoo ñoom la mu ne te loolu wa axrajahu an-nasa'i al imaam an daal na solo ci yoonu Abu Qulaaba mooy bi ñu waxoon sànq ne wa tughallu fiihi maradatu shayaatiin que dañ ciy jing ñi nga xam ne ñooñu gën a féttéer la ko ci saytaane yi kon nag am ñu ne kon lii day wane ne kon du saytaane yi moo ñu ci gën a féttéer la ko waaw Allahu kon loolu lu ama am solo la mu ne qaala kanta al imaam al qaadi Iyaad rahimahullah mu ne wa qaala Iyaad al-imaam al-haafiz al-Hajar mu ne al-imaam al-qaadi Iyaad nee na yahtamilu annahu ala zaahiri mooy lim ne wa abwaab dañuy futihat abwaabul janna falam tughlaq min falam yughlaq minhaa baabul ash-shahru kulluhu dañuy tëj dañuy ubbi buntu àjjana yi duñ ci ubbi benn bu duñ ci tëj benn benn benn mu ne loolu euh, day yeno ne mooy ni mu ko waxee loolu buntu àjjana yi seeni buntu yi dañ koy ubbi te xam nañ ne àjjana daa am buntu wa haqiiqatu te loolu waaw te loolu mu ne loolu alaama lil malaayika day mandarga la luy wane malaaka yi lu duxuli shahri lu wane duggug weeru koor wa ta'zimi ak màggal xormat yi ak ormaam wa man'i shayatin ak wali man'i shayatin min adal mu'minin ak tere gi ñuy tere shaytaane yi ñuy lor way ngëm yàlla yi wa yahtamilu mu ne yenu na tamit an yakuna ishaara que ne loolu day junj ila kasrati sawaabi ci bari yool wal afu ak jéggale di borom bi jéggale wa anna shayatina yaqullu aghwaahum que ne shaytaane yi euh, euh, euh, shaytaane yi dañuy niiw li nga xam ne mooy beewalaate li ñuy beewalaate fa yasiruuna yu mujj kal musaffidiina comme ñoo xam dañ leen a yeew mais lii mooy dañ leen a yeew réellement mu ne qaala wa yu'ayyidu hadha al-ihtimal ath-thani mu ne lii dëgëral nag mooy lii nga xam ne bu ñaareel bii ne mën na koy nag qawluhu fi riwayati Yunus wax ji wax ci riwaaya Yunus an ibn Shihab mu jëla ibn Shihab inda Muslim fa Muslim mu ne futtihat abwaabur rahma moom lañ gisoon sànq muy gis riwaaya yi ne foofu dane ubbi buntu rahma yi ñu qaala wa yahtamil an yakuna fathu abwaab ar-rahma mu ne war na nekk tamit que ne ubbi buntu rahma yi ibaara kaddu la boo xam ne rek amma yaftahu llahu yaftahu llah li yàlla ubbi li ibaadihi ñeel jaamam yi min at-ta'aat ci jaamu yàlla yi wa dhaalika asbaabun ay sabab loolu nag ay sabab la li duxuulil janna ngir dugg aljana wa ghulliqa abwaabu naar ibaara loolu nag kantaa tëj buntu yi nga xam ne ñooyu safara yi loolu ab expression la an sarfil himam ngir yóbbu li nga xam ne mooy yitteel ñi ñaanil ci sikkar yaag jàng alquran yaag ci nekk ci ay bakkaar al ay ay la bi ashaabiha yi nga xam ne ñooy al ay la ñuy yóbbu seen borom ila naar wa tasfidu shayatin kantaat jéng yi yeew leen an ta'jizihim lool mu ibaara muy luy tegtalte la te ne an ibaratu an ta'jizihim ta al ighwa wa tazyin al shahawat que da leen di lottuloo ci di beewloo nit ñi ak tamit di leen rafetalal yu ñaaw yi azay azayn ibnul munaw euh, ibnul munayyir moom dane ma ne bu njëkk bi mooy al wajhul awal awja loolu moo gën a dëgër këni dañ leen di yew xaqiqatan waaw mu ngi noonee mu ne moo tax mu ne abwaabu rahmat abwaabu sama yooyu yëpp tasarrufu ruwaat ruwaat la loolu ruwaat yi ñoo ko wax voilà loolu la mais mbir mi li leer parce que mu nekk li jàkkaarloog futtihat abwaabul janna loolu mooy wane ne loolu mooy mooy cosaanu waxu yeneen saa salaam voilà waaw mu ne bi wal aslu abwaabul janna bi dalili maa yuqaabilu wa huwa ghalqu abwaabin naar mooy tëj gi ñuy buntu safara yi lan moo nekk ci kanam mooy ubbi buntu àjjana yi voilà loolu wallahu ta'ala a'lam hmm? eh, mu ne loolu la wallahu ta'ala a'lam léegi am na ñoo xam ne ay ne seytaane yi ñooy marada yi rek voilà <laughs> waaw laa kulluhum du ñoom ñëpp voilà waaw te daare mooy léegi dañ naan la lii daal mooy sayaatin la suñu borom wax la yone saa saa wax mën na nekk ñoom yëpp la te loolu mooy li feeñ léegi nag mu def hmm? euh, euh, li nga xamante ne mooy lu yées yi ñuy def ñu ne la yooyu yi xew ak bàkkaar yi xew ñu ne la loolu daa xewul ci Ramadan te